ko mu def ne yow jour bi nga tuub mooy jour bi buram bi nangoo tuubam xayra yawmin mooy bés bu gën marra alayhi boo xam ne romb la mundu déppi wala datu la ko jure ummuhu ndeyam subhaanahu wa allah buur yàlla xoola lim leen defal ila daalika al yawm ko ba ko ba tuubam mu jour ba mooy jour bi le plus beau jour de Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala mu ne nag wala ya'rifu hada gis nga nag mu ne nag gis nga lii nii moo xam ne am na ñoo xam dañ koy dégg naan mais oula quest extraordinaire là-dedans mu ne lee parce que da ngaa xamul moo tax ngay wax loolu parce que da ngaa xamul jeexale tawba <laughs> finiire tawba xare yi ba mu jeexee ah udina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir alladhina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim ha bighayri haqq illa an yaqulu rabbuna allah xoolal loolu ba muy tàmbali di permission la joxe woon waaw permettre nañ leen de fa qaatilu alladhina yuqaatiluunakum ay tegu ci ku leen mooy défensive jihaad défensive waaw ba qaatilul mushrikiina kaffa kamaa yuqaatiluunakum kaffa xare leen nag yéeféer yi ñoom ñépp comme ñoom mooy ñoom ñépp ñi leen mooy ñi ciy xarek yéen comme ni ñu lay xare yéen yéen ñoom ñépp mooy ku ci xarek yéen ngeen xarek moom ba nii mu mujjee jeexala leen taw ba mooy loolu lu ci wan jullit yépp que nit ki foo man di toll noo man di toll mooy mbir mi dangay delluwaat soxlawaat di dellu ci borom bi subhaanahu wa taala ah, mu lay indiwaat ndax ku mu téyewul nga wadd ku mu saxalul ci ngëm yàlla gi mooy nga nga sànku waaw waaw walaw an sabbatnaaka laqad kat laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila muy buur yàlla jàppandalam képp a fi ne ah kenn du ngóoraay kenn jeexale nag yow sa sa clôturer say mbir ak allahu akbar loolu dara ginu koo kawe moo tax suñu borom plafonné leen xare yi laqad taaba allahu ala nabi allahu akbar allahu akbar allahu akbar looloo di rëy laqad taaba allahu ala nabi wal muhajirina wal ansaar te gis nga ni mu leen rangalee mooy dayo yaa ngoog yonent bi alay saab saab mooy ki woote moo fi indi leer gi mooy leer gi te moo ko fi indi ah alquran zikr boobu moom la mooy yonent bi alay saab salaam bi ah suñu boroom a ko wax suuratu talaq non qad anzala allahu ilaykum dhikra mu ne dhikra bu mooy lan moo ko tekki rasulan allahu akbar allahu akbar kon mooy leer gi moo tax moom la dëkk andi laqad dëgg-dëgg taaba mooy du deñ di delloo si mi nga xam ne masula deñ ci moom waaw waaye loo nekk loo kawe kawe buur yàlla ak ku man di doon day soxla di delluwaat ci moom rek yàlla nee na maa delloo sama ndaw boobu de wal muhaajiriina ci dayo ji ñoo ci tegu ñoo gën a ci saxaaba yi mooy muhaajiruuna yi ci lu ñu joyal wal ansaar yi ak wal ansaar allahu akbar ansaaru rasulillah wa ahlul madina ngoog daaru hijrati rasulillah yal nañu suñu boroom may ñu daal di fay dem ziyaare waaw allahu akbar bu ñu fa demee di di di di teewlu yëf yi waaw ñuy teewlu que ne fii nii la yonent bi aleyhi doon teg tànkam fii la doon dox fii la doon jullee fii la doon attee fii la lépp fii la newoon allahu akbar nga koy dund mel ni da faa newoon waaw boo gisee garabu tàndar ma sax liñ doon wax bii passé mu fàttali la ah, wax jam waxoon ah ne xoolal ne am na ci garab yi garab goo xam ne mislul mu'min dafa mel ni aji ngëm yàlla ji ba mu laajee kenn mu ne leen bu mu leen di laaj ban la kenn waxul Seydina Abdullah ibn Umar nee na man de naa ne boobu mooy tàndar ma lay wax mais gis sama baay waxul Seydina Omar Seydina Abu Bakar saxaaba yu mag yooyu waxul man waxuma bi mu gisee ñépp noonu mu ne am nax la mooy tàndarma qualité yi mu bari mooy al al ash-shajaratu at-tayyiba asluha sabitun ah saabitun wa far'uha fi sama waaw nga xam ne dafa samp ci suuf si car ya jëm ca asamaan tuuti bu tàndarma yi ñoree te Tabuk tàndarma yu ñor la woon allah hiina taabati thimaar allahu akbar allahu akbar mu plafonné garab googu noonu hmm? ak at tawba muy mu plafonné ko ak ak tawba delloosi gum leen delloosi waaw allahu akbar ay way lii muy wax nii moo kawe moo tax mu ne <clears throat> ah wala yaarifu hada xaqa maarifatihi illa man arafa allah wa arafa xuquqahu alayhi wa arafa maa yanbaghi lahu min ubudiyatihi wa arafa nafsahu wa sifaatihi wa af'aalihi wa af'aalahu wa af'aalahaa ah wa anna alladhi qaama bihi min al-ubudiyyati bin-nisbati ila haqqi rabbihi alayhi ka qatra ah ka qatra fi bahrin hada ida salima min al-afaati adh-dhahirati wal-baatina fa subhaana man laa yasa'u ibaadahu ghayru afwi ghayru afwihi wa maghfiratihi wa taghammudihi lahum bi maghfiratihi wa rahmatihi wa laysa illaa wa laysa illaa daalika awil halaak fa in wada'a alayhim adla fa addaba ahla samaawaatihi wa ardihi addabahum wa huwa ghayru zaalimin lahum wa in rahimahum fa rahmatuhu xayrun lahum min a'maalihim wa laa yunji ahadan minhum amaluhu allah allah allahu akbar ah xoolal mu ne <clears throat> wala ya'lam mu ne wala ya'rifu hada gis nga lii nii wax ci plafonnement gi mu plafonné seen mbir ci tuub mu ne lii nag du ko xamaa wala ya'rifu hada xaqa xaqa ma'rifatihi du xam lii nii mooy du xam maarifa la lii maarifa la waaw mooy du ko xam dëgg-dëgg xam illaa lu dul man arafa allah lii il faut ku xam yàllaa koy xam ne lii vraiment lii nag moom la ñépp yi wër mooy buur yàlla di la delloosi mujjee sa mbir lool allahu akbar ak tawba waaw ak tawba waaw ha allahu akbar mu ne kook du ko xam dëgg dëgg xam ngi illaa lu dul man arafa allah lu dul ku xam yàlla wa arafa xuquuqahu alayhi te bu xam àq yi yàlla am ci moom te loolu yonent bi saa saa moom la waxoon Seydina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wallahi huwa al-jabal moo bam naan ko bam ko waralee ci ginnaaw géléem nga kii kii kii mbaam ma mu ne kuntu radifa nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam ala himaar wal hadiisu fi sahihayn fi sahihayn eh, Seydina Muaad ibn Jabal mu ne dama mas a nekk ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam ñu bokkoon mbaam mu ñu war mooy liñ naan mu supporté ma mu jekki ne ma yaa Muaad ibn Jabal yaa Muaad ibn Jabal mu woo ma yow Muaaz ibn Jabal ma ne ko labbayka ya rasuulallah wa sa'day ay way wuyu naa la wuyu naa la yow ndaw yàlla li wa sa'day ka pare naa ngir dégg li ngay wax mu woowaat ko ya Muaaz ibn Jabal ay yow Muaaz ibn Jabal ya Muaaz ibn Jabal yow Muaaz ibn Jabal nee na mu tontuwaat ko bam ñetti yoon mu ne ma ndax xam nga maa xaqu llahi ala al-ibaadi wa maa xaqu al-ibaadi ala est-ce que xam nga lan mooy àqu yàlla ci jaamam yi ak lan mooy nit jaam yi ci moom est-ce que xam nga lan mooy àqu yàlla ci kaw bi nga xam ne moom la am ci kaw jaam yi ak àq bi nga xam ne jaam yi moom lañ am ci moom loolu tekkiwul na jaam yi dañoo benn àq ci yàlla non buur yàlla mi nga xam ne dara waru ko moom mi dara warul moo war lool boppam ne jaam yi lii nii maa leen ko may maa leen koy defal waaw waaye buur yàlla dara tënku ko waaw dara tënku ko fa'aalul limaa yurid la lu ko neex képp lay léegi nag moo ko neex mu tànn loolu ne loolu moo koy moo koy kiiwal moo koy eh, eh, chargé wul jàllee seydna Muaad radiyallahu anhu mu ne hein ah mu ne ko allahu wa rasuluhu a'lam allahu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala wa rasuluhu ak jaamam ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallama a'lam ñoom ñoo gën a xam mooy ñoo xam dëgg-dëgg mu ne ko xaqullahi ala al-ibaadi an ya'buduhu mu ne ko mooy mu jaamu ko te duñu ko bokkaale ak leen loolu moo shirk nekk zulmun azim muy kéeféer gi gën a mag muy parce que yow bi nga xam ne yow li nga xam ne moo la war sa digganteeg sa borom mooy nga jaamu ko te bu ko bokkaaleeg leen waaw laa nit la amul dend wala sharika la amul associé wala ilaha ghayru te amul beneen yàlla en dehors moom bu wuteeg moom léegi nga jël ay àqam li nga xam ne moom nga ko waral nga koy jox keneen moo xam mbindeef ci ci nit wala ci jinne walla ci ay garab wala leneen kooku kenn dàqu koo tooñ waaw waaw mook waa ji waxal yàlla lu amul wa man azlamu mimman iftara ala allahi mooy loolu ndax waxal yàlla lu ak nar weesuwul nga ne kii lañu war a jaamu même bu ko sa lisaanul xaal waxul la lisaanul xaal sa lisaanul xaal mu ngi koy wax waaw kon mu ne loolu mooy àqu jaam bi bi yàlla amal ci kaw jaam bu ne mooy mu daldi leen ñu daldi koy jaamu te duñu ko bokkaale leen waaw mu ne ko wa xaqul ibaadi ala allahi yàlla ci yàlla mooy mu bañ leen a mbugal bu dee bokkaale ko waaw mu bañ leen a mbugal mu bañ mbugal ku leen buñ ko bokkaalewul waaw loolu lay wax ne wa arafa xuquqahu alayhi <coughs> mu ne lii du ko xam wala ya'rifu hadha haqqa ma'rifatihi illa man 'arafa Allah du xam lii dëgg-dëgg xam gi lu dul koo xamante ne arafa allah dafa xam buur yàlla subhaanahu wa wa arafa moo xam yi nga xam ne moom la buur yàlla warloo ci kawam moom mu waral ko warlool ko def digganteem ak boroomam te mooy mu jaamu ko tatu ko bokkaaleeg lenn mu ne wa arafata mu xam maa yambaghi li nga xam ne manula ñàkk ci borom bi te moo yell ci moom min ubudiyatihi ci jaamu gi nga xam ne moom la nga ko war a jaamu waaw esclave lañu ah walillahi almathalul a'la esclave est-ce que esclave dina toog ak maître am mooy esclave koo xam ne amul droit laaj salaire waaw amul ay droit amul lu mu moom moom dañ koo moom ñun ni ñu ko nangule temps colonial ak yooyu ak ak fi mu am ak a neexoon ñun ñu ja ñun lu lu toll noonu sax <laughs> hein ba mu naan bu ngeen demee ci euh, euh, Arafat na tudd yàlla ka zikrikum abaakum comme li ngeen doon tudde seen baay yi waaw aw ashaddu zikra wala lu gën a tar loolu mooy ñun moom buñ defoon sax mooy li ñu d'accord ne et eh si ab esclave temps yooyu c'est normal voilà les esclaves n'avaient aucun droit dañ koo moom muy liggéey ci tool yi di liggéey ci kër gi lu ne mu def ko amul salaire amul sonn naa amul dara mais loolu suñu digganteeg suñu borom est-ce que kenn ci ñun d'accord na loolu en tout cas ci ay jëflanteem ci li muy jëfe est-ce que loolu moom la loolu lay doxale digganteem ak boromam déedéet day mel ni sax moom moom moom nguurug yàlla gi wal iyaadu billaah day jàpp ne da ci am dara mu ne kon mu xam wa arafa mu xam maa yanbaghi lahu min ubudiyya yi nga xam ne moo war ci jaam bi moom min ubudiyyatihi ci jaamu borom bi fokk mu xam loolu te loolu nag ku amul xam-xam manu ko waaw ku jàngul sunnaa yonent mi alayhi salaam manoo koo xam parce que kenn du ko tâtonner jaamu yàlla doo toog naan nii laa ko neexe nii laa ko nii la ma nii laa ko yëge laa ko fooge nii laa yaakaare déedéet waaw il faut mu tegu ala ilmin innama ad'u rabbi qul innama ad'u ila allah ala ci yàlla ala basiratin teg ko ci clairvoyance ci xam-xam bu leer naññ ana man wa man ittaba'ani ak képp ku ma topp moo tax mbir yi du tege ci ay foog naa yaakaar naa je pense que il paraît que ça pourrait être que non ala basira ci lu leer waaw ci xam-xam kon mooy moo wa arafa nafsahu waaw mu xam boppam wa sifaatihi ak ay meloom wa af'aalihi aw af'aalahu ak ay ay jëfam waaw te xam ne wa anna alladhi qaama bihi min al-'ubuudiyyati bin-nisbati ila haqqi rabbihi alayhi ka qatratun fi bahr te xam ne gis nga li mu defagul ci jaamu yàlla li muy jéema def nii di jullee ko fexe sellal li ñuy wax ah? fexe di def ay adkaar li wajhillaahi yooyu yépp dem Makka dox mbokk wekk mag ñi yërëm gone yi yërëm jaam yi ñi am ñeewant ci nit ñi eh, yéene leen lu baax koo gis ne problème am na ko mu mel ni sa problème bu bopp la nga taxaw ci di ko fajal mu xam ne yooyu yépp muy def loolu yépp muy def ci jaamu yàlla mu xam ne bi nisbati ilaa xaqi bii ci vraiment dëgg-dëgg ni mu waroon a jaami boroomam dëgg-dëgg mu xam ne loolu du tus ka qatratin fii bahr dafa mel ni benn goutte ci océan benn goutte ci géej benn toq boo xam ne dangaa jëlu puso jam ko ci géej gi yëkkati ko toq boobu di war di yëgal ne li nga defagul yépp yow géej gi lu toll li géej gi nga waroon a def yow nag li nga defagul benn toq la waaw moo tax jaam bi booy xoolee noonu tout le temps foo ko fekk foo ko fekk day minimiser tout le temps waaw jamais mu jàpp boppam ne moo nekk fawqa fawqa ru'usil naas fawqa ru'usil aaxarin jamais mu jàpp ne moom moo féete ñépp kaw du seen moroom ah ah parce que xam na ne moom jaamu yàlla gii muy def ah deful deful li war de wa maa qadarullah haqqa qadri moom tout le day xam ne deful dara moo tax ku mel noonu du xeebaate te tamit du gis nit def bàkkaar mu dégradé wu ci bëkk ci bëtam déedéet parce que day xam ne buur yàlla kii la feeñal rek <clears throat> waaw buur yàlla bu leen wanoon man day xam ne buur yàlla bu wanoon jaam yi comme moom jaamam yi bu leen wanoon moom xaqiiqaam dëgg dëgg baatinam kon buñ moywul dootuñ ko nuyooti ci mbedd yi ah. waaw te bu ñu ko rombee dañ koy mere ba duñ ko nuyu ku masoon am téléphone ci répertoire am da nga koy effacer waaw parce que sitratullah rek a fi ne buur yàlla as-sattaaru moom mi nga xam ne mooy suturaal nit loolu rek a fi ne day xam ne buur yàllaa ko suturaal mu nit defee bàkkaar boo xam ne en plus leer na kii bëgguloon ko gis mooy da doon nëbbatu jamais mu yoole ko te tamit loolu tax mu wàcc ci bëtam jamais gëdd moom ko joxoon mu wàcce ko parce que day xam ne mais kii léegi lañ doon wax naan yonent bi alayhi salaam nee na al mu'minu mir'atu akhi mooy kii lii muy def man capable naa def ko di buur yàllaa ma ñoŋal préserver ma pour l'instant te kan moo la ne sax man nekkuma di ko def sauf que man nag damaa làmb damaa muur suturaam rek mbalaanum suturaam la ba muur ba fee ñagul te nag yonent mi alei saatu salaam doon na wax yaa ayyuhal ladina amanu bi lisaanihim walam yasilul imaanu ila qulubihim mu ne yéen ñi nga xam ne ci seen làmmiñ yi ngeen gëm yàlla mooy seen ngëm yàlla gi yépp wax kese la waaw waaw mooy bu ñu waxee wallaahi nga ne kenn ginu leen a xam imaan kenn ginu leen a gëm waaye bu ñu jëfee nga xam ne nekk ñi gëmuñu naada bu ñu enibee daa wax bu ñu jëfee nga xam ne ñiy gëmuñu dara mu ne yaa ayyuhal ladina amanu bi lisaanihim walam yu'minu bi qul walam yasilu al wala walam yu'minu quluba qulubuhum walam yu'minu mu ne yéen ñi nga xamante ne yéen aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne seen làmmiñ yi ñoo gëm mooy fa ngeen koy waxe seen ngëm yépp foofu ngeen koy wane te ngëm yàlla àggul ci seen xol yi mooy li ñuy wax wuute naag li am la tattabi'u awratil muslimin mu mettre leen en garde maa ngi leen di mettre en ngeen moytu di dévoiler suturaay jullit ñi nga gis jaamu yàlla jullit boo xam ne def na lu dul noonu nga dem yoole ko naan laay nii saa gis nga tey oustaz laa gis mais oustaz ndekk li muy woo dara la ci gëmul si romb naa ko fële mais oustaz yee eh! nekk fi naan pied mi baaxul kii baaxul qu'est-ce que mi balaa ko fekk muy laaj ban fas bu yan fasay ndaw léegi la suñu boroom ne laa tattabi'u bu leen topp awraatal mus awraatil muslimiin yonent ma ne saa salaam waaw mooy yi nga xam ne seen awra la bëgguñoon ku ko feeñal awra mooy loo xam ne dañ ko war a nëbb yow bu wur yàlla def ah nga gis ko au lieu nga nëbb ko mooy wanu la ko ngir nga wax ko nit ñi ndax bu doon ngir nit ñi yëg ko moo tax mu wan la ko buur yàlla soxlawu la yow soxlawu la yow kon da koy waneel foo xam ne ñépp koy gis yow nag boo ko gisee ixtibaar la ci yow ak natt la ci yow pour xool yow sa façon gëm-gëm ak tamit est-ce nga doxal li buur yàlla wax mooy di denc sa crédit ak li yonente ma saa saa wax la tattabi'u awratil mu'minin bu leen topp awraay jullit ñi waaw yow jigéen ju sange bu baax nga ñëw fekk ko romb ko fenn ah mu biis nga ñëw laay lay la la mi aja diw diw subhaanallah mii moom laa romb keroog ya di kii xam nga loolu suñu bopp xam nga lu yeneen timale saa saa luñ ci teg ah yow li ma la tere ngay def lu tax ngay dem di ko wax buur yàlla dalaa nga foog ne dangaa gis loolu ngir dem di ko wax mooy loolu kii sa seetu la dañ ciy xame ne yow mii gis nga fais attention ah <laughs> gis nga romb nga kii mu def lii te yow en général ñiy wax loolu ñëpp boo seetloo ñoom it ñu ngi koy def gars yi sii walaata yoon ñoom ñu ngi koy def waaw ñoom ñu ngi def lu raw waxuma la loolu rek mais ñu ngi def lu raw loolu buur yàlla wan la nii pour wan la ne sa seetu la nag gis nga boo fi xawee suturam dinaa xawi sa suturam moo tax yonent ma la saa ne bu leen topp awraay jullit ñi di leen espionner ka def lu ne wala di leen xamal lu dul noonu wala loo xam ne du ni ngeen koy fa innahu man yattabi awratal awratil mu'minin yonent mi alei satu salaam ndax gis nga képp mu ne képp koo xam ne day topp awraay jullit ñi di xool seeni défaut di ko dévoiler ah sa ma dem këram mais këram comme ii ñemewu la wax ah oustaz mi ngay dégg ci rajo bi nii muy kii nii di kii fii la koy waxee wala ci conférence yi nii bu demee këram mais da ngay foog ne mooy mbooy bi gis nga soxnaam mais lu ne la koy defloo waaw te yow dalaa invité woon rek nga ñëwoon foofu daje ci loolu dem di xaw suturaan feneen waaw yonent ma lay saar saam ne gis nga kiy def loolu hein innahu man yattabi awratil mu'minin kooku mu ne tuuti rek léegi léegi buur yàlla wuññi xaw wi suturaan di buur yàlla day wat day xawi kooku léegi buur yàlla xawi suturaam même bu doonee biir kuuru këram sax waaw buur yà même bu dee fa la nekk yi def lu dul noonu buur yàlla dina ko xawi suturaam waaw moo tax <laughs> surtout nag dangay seetlu métier journaliste ak liñ naan donneur kii lan alerte hein lanceur d'alerte yi kenn gënu leen am problème waaw am DG DG Nour DG waaw lii yëg lii lay def si nekk corbeau nag di ko jox gaa yi nag waaw di topp awraay jullit ñi di leen feeñal yi nga xam ne bëgguñoo ku ko gis ndax ku nekk am nga defu ah waaw ku ne am nga defu suturaak góor yàlla rekk a fi ne sinon ku ne am na defu ne am na défaut bu yàlla defee nga tombe ci yu mel noonu mooy sa bopp la lay wan rek <laughs> waaw moo feeñ ne boo bëggee nag buur yàlla continuer di la la di la di la suturaal bu yoboo sa mbokk sut sa mbokk jullit na nga ko suturaal waaw képp ku suturaal ak jullit la yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ngëm yàlla buur yàlla dina suturaal fi dunya wal aaxira waaw te man karraba kurbatan képp ku dindi benn problème ci sa mbokku jullit arhamukallah fii ci àddina buur yàlla dina la dindil problème boo xam ne yawmal qiyaam di nga ñëw am problème yoo xam ne di nga bëgg ku la ko dindil buur yàlla dindil la ko te ku suturaal jullit buur yàlla suturaal la boo bëggee nag buur yàlla arhamukallah buur yàlla xaaw yi sa sutura xaaw yi sa mbokku jullit nga xol loolu nag mooy ñi nga xam ne leer na mais ñiy defuk caay-caay en public nga xam ne nëbbuñ ci dara hein kooku moom moom moo xawi suturam kooku moo xawi suturam waajoo xamante ne nii ak ñàkk fonk yàlla ak ñàkk am consideration ci borom bi subhaanahu wa tax na bàkkaar yu mag yi da koy def en public nëbbu ci dara di ko reconnaître kooku bokkul ak ki nga xamante ni nii moom kooku melul noonu melul noonu soo ko gis mu def ko wala boo gisee da koo rëcc kooku amoo droit di ko wax fet te yow boo ko gisee loolu bu mu tax mu wàcc ci sa batan ah. jamais parce que bu wàccee sa bët mooy ne de toute façon boo moywul rawatina nag nga dem nag banaan danga koy dénoncer ak ay siiwal yonent bi sa salaatu salaam nee na de façon buur yàlla dina xawwi sa sutura même bu dee ni sa sa sa kuuru kër la sa ëttu kër nga ne sa biir kër di fa def lu dul noonu yàlla dina xawi ji sa sutura waaw seet ko rek ci xawikatu sutura yi ñoom fan lañ mujje waaw seetal ñoom fan lañ mujje waaw akbar kon xam wa arafa nafsahu wa sifaatihi wa sifaatiha wa af'aaliha ha wa anna alladhi qaama bihi min al-'ubuudiyyati bin nisbati ila haqqi rabbihi alayhi ka qatratin fii bahr nit ki xam ne tout le temps lu mu góor góorlu góor góorlu lu mu foog ne def na def na mu xam ne li mu def mu xam ne li mu def par rapport ak gëdd gi mu war a jox borom bi dëgg-dëgg jaamu gi mu ko war a jaamu mu ngi mel ni toq ndox ci océan ci géej kon defagul dara mu xam ne defagul dara allahu mu ne hada te lii te lii mooy ida salima min al afati adh-dhahirati wal batina te lii mooy bu dee ne waa ji mooy ki compter ci ay jëfam naan bon mu ta mu xam ne moom lu mu jaamu yàlla ci julli yi muy def ak koor yi muy def ak façon sikar yi muy def façon jaamu yàlla yi ñu wax léegi ay dox mbokk ak yooyu mu ne loolu loo ci def muy loo xam ne sax yow leer na ne sellal nga ko sa digganteeg sa boroom xamal ne loolu noonu yëgal ne tollul ni toq ndox wala dafa mel ni toq ndox ci géeju jaamu yàlla gi nga waroon a jaamu wàlla dëgg-dëgg kon defa woo fi dara mu ne te lii mooy ida salima <laughs> ndeem mucc na <laughs> minal aafaati ci yi nga xam ne ñooy problème yi aafa yi ci yi nga xam ne ñooy az-zaahira yu feeñ yi wal baatin ak yu nëbbu yi waaw mooy yow est-ce que sa jëf jooju ngay compter est que jëf jooju nekk na <laughs> même bu dee ci biti nii jëf ju baax la est-ce mucc na ci li koy yàq <laughs> bala ngay xeeb nit parce que yow yaa ngi dem jàkk nga xeeb ñi dul dem yow sa dem jàkka yooyu est-ce que mucc na même boo nee da ngay dem jàkk ngir yàlla mais est-ce que mucc nga est-ce que sa dem yàlla yooyu muxlisan lillaahi même bu ko doonee au début. est-ce que après ngistal dugg ci te ngistal bu duggee day day màbb li nga xamante ne mooy jëf aw jëf ak yooyu yépp est-ce que yooyu dugguñu mooy yii yépp balañ ci xaw a di compter rahmukallah mooy sax ida salima ndéem moom moom muccu na minal ci calamité yi nga xam ne az-zahirati yi nga xamante ne nii al afaati yu feeñi wal na ak yi nga xam ne ñoo nëbbu voilà mooy <laughs> sa saraxe bi nga joxe est-ce que gis ta dugg ci te buur yàlla boo ko ci bokkaale kenn du ko nangu waaw sa julli gi est-ce que ba ngay jiite yàllaa tax sa neexalu alquran gi est-ce tax yooyu yëpp buñ ko ci génnee sa waay damay ragal ne waaj a nga romb ca mbedd ma demul jàkk nga koy xeeb mu tane la de parce que moom ñëwul sax bi essayer di di bi lu toll ni jaamu yàlla moo dara loo ciy def nga ñëw di ko di ci bokkaale yàlla keneen yow kenn féete na la kaw yow yow kay fii raaya yaa nga ca njombartalu yées waaw allahu akbar mu ne kon ndeem waa ji mucc na am ah. <laughs> hein même jëfam ndeem jëfam yi mucc na ci problème yi nga xam ne yu feeñ la ak yu nëbbu am na yoo xam ne yu nëbbu la baatin yu yi ci biti moom mooy leen na yow ngay julli jàpp ne di xeeb ñeneen ñi waa gaa nii duñ dem jàkka duñu kii tout le temps yow fàtte nga sa bopp te yow ndekete yi ngay ni ngay jullee yaa ngi def loo xam ne day yàqu julli ji parce que jàngoo xamoo ni ngay yaa ngi def loo xam ne day yàq koor yi ndax jàngoo ba pare di xeet ñi woorul ak yooyu di leen di leen di leen di leen kii ak ñi nga xam ne newoon ci nga leen di xeet parce que yow ci dara yaa ngi jéem a def est-ce que sa lool nga jàpp ne lu baax la mucc na yu nëbbu yi moom baatina yi mooy law sànk ay gëstal déggatal ah nit ñi gis ne yaa féete ñëpp kaw yooyu mu ne kon fa subhaana man yasa'u ibadahu ghayru afwihi wa maghfirati mu ne woonaa hmm, sàbbal naa waaja ki nga xamante ne muy borom bi ki nga xam ne moom laa yasaxu matew mooy yaatoowul ibaadahu jotewul te mate jaamam yi ghayru moom daal buur yàlla daal lenn kese la mooy gis nga maafuhu wa maghfiratu ak njéggalam ah aku ji jéggaleem sutura gëm ñuy defal ba muur ñu ci bàkkaar yi ne di ñu suturaal ba jéggal ñu waaye loolu rek ka fi ne waaye ak tey jéllale yi ñuy def te baaxut waay waay fa subhaana woonaa sellu ka nga xam ne man ka nga xam ne laa yasaxu yaatuwul te jotewul jaamam yi xayru afu waay waay xajul ci jaamam yi lu dul yërmandeem kese lu dul ak jéllaleem wa maghfira akum jéggaleem loolu kese moo xaj ci jaam yi mooy koo fi dégg ñu ku baax lay xamal ne lii kese la afuwallaahi wa maghfiratu kese ko téye moo tax ñu naw ko de bés bu ko yàlla rocc woon ci moom wallaahi bu waddee kenn doo mooy day gis dañuy gis tilim tilim yi mu tilim ak ni nga xamante ne noonu la ko kenn dul considérer bu doon sëriñ la keroog lay ñàkk tey taalibe yépp lay ñàkk waaw moo tax mbir yi fa subhaanahu wa naa sellu waay waay waay ki nga xam ne man ki nga xam ne laa yasa'u ibadahu yaatuwul te eh, jaamam yi yaatewul jaamam yi ghayru lu dul jéggalam kese ñoo xaj ci ñoom moo tax ñu leen di naw a ko tudd de wa maghfiratuhu ak jëllalim ak jéggalam wa taxammudihi wa taxam wa taxammuduhu ak naq gum leen di naq lahum bi maghfiratihi ah ci li nga xamante ne nii mooy mooy ak njéggalam wa rahmatihi ak yërmandeem waaw loolu la de mooy ku yàlla ku yàlla suturaal dugal la ci géeju yërmandeem rekk a fi ne waaw sinon en dehors de ça dara amul waaw en dehors de ça ah leneen amu fi de waaw mooy mu dugal la rek waaw muur la rek waaw ci ci mbaraanam suturaam ak yërmandeem waaw muur la kon mu ne fa subhaana waay waay woonaa seetlu ko ki nga xam ne man laa yasahu yaatuwul ibaadahu ci jaamam yi xayru lu dul afwahu ak jéllaleem wa maghfiratuhu ak njéggalam wa taxammudu ak lim leen di muur lahum bi maghfiratihi mooy maghfira xam nga moo tax meghfar casque bi militaire bi sol ñu koy woowa meghfar ndax mooy protéger bopp bi ni mu ciy dugge buur yàlla noonu nag lay def ak nit ñi yërmandeem rek ku mu soob njéggalam noonu lay def wa maghfiratuhu wa rahmatuhu ak yërmandeem mu ne nag walaysa illaa dhalika awil halaak mu ne gis nga walaysa illaa dhalika lii rek a fi am ah. lii rek a fi am ku ñuy naw ku ne sëriñ diw ma ca kii diw ma ca kii waaye nitu yàlla déew déew waliyul sàngam lii lii kesee fi am waaw yërmande yàlla njéggalu yàlla jéllale boor yàlla di jéllale tey jéggale muur la nag ci yërmandeem googu ak yë ak njëggalam googu mu ne sa illaa daalika lii rek ka fi am awil halaak boo lii amul nag mooy waa ji alku na ku yàlla defalul lii lay alku waaw moo tax balqis que non bal la di tabaxara loolu la ko buur yàlla rocce woon ci moom waaw balaam mi nga xamante ni Balaam mi nga xam ne amoon xam-xam buur yàlla xamaloon ko loo xam ne li mu am ci maarifa loo xam ne mais dafa mujj masaluhu masaluhu ko masalil kalbi hein bu ñu ko saaree mu yuuxu bu ñu ko kiiwul mu yuuxu ci yuuxu lay nekk mel lépp xaj di mbaw hein mbaw mbaw lay def hein te kooku buur yàlla kii woon na ko mais mooy ku yàlla xawi sa sutura nga dégradé liñ naan waa ji dañ koo dégradé ci nguurug yàlla gi lool la mooy buur yàllaa xawi suturaam kese mooy mu ne lii rekk a fi am nag ku dégg ñu koy coow a ko tudd mooy taxamadahu allahu bi maghfiratihi wa rahmati buur yàlla moo ko muur ak yërmandeem ak njéggalam walaysa illaa daak lu dul lii rek afuwak maghfiraak maghfiraak rahma loolu la awil halaak bu dul lii moom day àll fa in wadaa alayhi adlahu ku yàlla teg ak yow ak maandoom mooy maandu ci say mbir seetaan la fa àddaba bu doon loolu la teg ak ak jaam yi de kon de fa àddaba ahla samaawaatihi wa aradihi waaw àddabahum wa huwa ghayru zalimin lahu bu tegaloon maandu tegi kese mu mbugal waa asamaan ak waa suuf ñoom ñépp mu soog ko mu mbugal leen mbugal leen wa huwa ta bu boobaa ghayru zalimin lahuma tooñu leena wa in rahimahum fa in wada'a alayhim adla bu tegee ci ñoom mooy seen ak maandu teem dawal ak ñoom maandu teem fa adaba mu mbugal ahla samawatihi waa asamaan malaaka ya fa neen ñépp wa aradihi ak waa suufam adabahum dina leen mbugal te bu boobaa wa huwa ghayru lahum te bu boobaa du leen tooñ de wa in rahimahum te bu leen yërëmee nag fa rahmatuhu yërmandeem xayrun moo gën lahum ñeel leen min a'malihim ci seen jëf mooy yërmande yàlla moo gën ci jaam yi asamaan ak suuf ko ñoom seen jëf yi waaw wasi'at rahmatuhu kulla shay dafa yaatu dafa yaatu te daj lépp moom borom bi subhaanahu wa waaw fa rahmatuhu yërmandeem xayrun moo gën lahum ñeel leen min a'malihim ka seen jëf yi ñuy jëf wala yunji ahadan minhum amul kenn ci mbindeef yi kenn koo xamante ne nii ah moom ay jëfam moo ko sufi waaw moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon ko de bam naan man nuuqishal xisaabu uziba képp koo xamante ni nii ah yow buur yàlla càmbar na say mbir lenn par lenn say jëf yawmal qiyaam foo jaar mu buggal la waaw foo jaar mu buggal la ba ci yow mu ne ba ci man illaa an taxammadani taxammadani llahu min rahmati bi rahmati lu dul buur yàlla muur ma ci yërmandeem gu kawe boobu allahu ngay xamee ngay xaw a imaginer rek mais buur yàlla subhaanahu wa taala kon ñun ndekete defuñu allahu akbar allahu akbar hmm? man nuuqish al al al xisaabu uddiba foo jaar buur yàlla mbugal la waaw ku buur yàlla càmbar ah moo tax ba ko Sayyidatu Aisha di wax naan ko la mu ne ko déedéet loolu nuuqish de la aaya bi di wax <laughs> loolu mooy buur yàlla euh, grande ligne rek lay yawmal qiyaam ñi mu gërëm nii ah ñu muy xisaab nga dégg day xisaab di xool mooy grande ligne yi day kii rek grande ligne yi di xool page yi grande ligne yi aywa di xool grande ligne yi di romb waaw mais bu bu jëloon benn ligne par ligne mot par mot lii malaaka yi bindee ak wala boog yow li nga def ak li buur yàlla xam te malaaka yi xamuñu ko <laughs> ah mooy en problème bi mooy ni nit ki lii mu waroon a def dëgg dëgg la dul matal waaw te comme que dañoo bind ngir ñu jaamu ko dong dong dong dong dong kon leneen lu ñu ne ci ñàkk ko jaamu mbugal la ci ñun waaw mais xoolal ñun suñu perte temps yi ñuy def ci yi nga xam ne dafa xaram ak yi nga xam ne laa yusminu wala yughni min ju'in yi xaram boo yi gën a garaaw moom mais toog rek noonu naan dañoo am jot alors que suñu nokki yépp waroon nekk jaamu yàlla yooyu ñu perte buur yàlla bu ñu ko bu ñu ko toppee woon dinañ dem fenn ñun mais dañuy mbugal waaw moo tax wala yundi ahadan minhu amalu amul kenn koo xam ne ci jaamu yàlla yi ah ci mbindeef yi koo xamante ne dina mucc ci ñoom du waa asamaan du waa suuf amaluhu dina ko muccal lan amaluhu ay jëfam man a ah, diw nag parce que yow neexmaay xool kese neexmaay mooy xéewalu gis xéewalu di dégg loolu rek bu ko buur yàlla suturé woon ci li nga jëf même bu dee mooy ca la ca sell en condition muy la la bu ñu ko ci génnewoon woon yow yow yow doo matal sax mais un un un bi un millième bi matu kon nga xam ne kon yow defoo dara moo tax daal yër yërmande yàlla nañuy laal nañuy ñaan buur yàlla ah nañuy ñaan yàlla min fadlihi ci ngëneelam ci yërmandeem mu suturaal ñu te ñu nit ñuy suturaal suñu mbokk yi waaw ku bëgg nag ñu suturaal la tamit da ngay suturaal sa bopp waaw doo def li yàllay xaraamal publiquement sans aucun mais amul benn lo yow ku la gis xam ne kii buur yàlla jox ko benn considération ba pare defi bàkkaar ñuy wax nga koy jéem a layal ba pare naan way baax na ay dara newu ci kooku moom kooku taxul ñuy wax kooku moo xawi suturaam kooku moo xawi suturaam waaw kooku moo xawi suturaam allahu akbar allah mu ne wata amal mu ne nag xoolal xoolal seetlul lii mooy dernier affaire bi ñuy gis parce que après li muy wax loolu gisoon nañ koo pare dernière affaire bi muy wax moom gisoon nañ ko mu ne faslu wata amal seetlul ah ah bàyyi la xel takrima subhanahu tawbatahu alayhi marratayn fi awwalil aaya wa axiriha fa innahu taaba alayhim bi tawfiqihim lit tawba fa lamma taabu taaba alayhim thaniyan bi qabuuliha minhum wa huwa alladhi waffaqahum li fi'liha wa tafdi wa huwa alladhi waffaqahum li fi'liha wa tafaddala alayhim bi qabuuliha fal xayru kulluhu minhu wa bihi wa lahu wa fi yadayhi yu'tiihi man yashaa'u ihsaanan wa fadlan wa yuhrimuhu man yashaa'u hikmatan waad la wallahi fi nga daaneele al qayyimi allahu akbar allahu akbar xoola mu ne wata amal bàyyil xel ta nga seetlu seetlul sew sew bi nekk ci aaya bi waaw bii nga wax sànq nga ne ko man aaya mu ne wa laqad taaba allah laqad taaba allahu ala an-nabi walmuhaajiriin wal ansaari alladiina taba'uuhu fi saa'ati al-'usrati min ba'di maa kaada yaziighu quluubu fariiqin minhum summa taaba 'alayhim innahu bihim ra'uufun rahiim mooy ñaari yoon la tudd taaba laqad taaba allaahu benn boog alal nabi wal muhaajiriina wal ansaari alladiina taba'uuhu fi saa'ati al-'usrati min ba'di ma kaada yaziiqu quluubu fariqin minhum thumma taaba alayhi beneen a ngoog ñaari yoon mu ne nag seetlul ma loolu wata amal seetlul te bàyyil xel xoolal bu baax takriirahu mooy répété bi mu def subhaanahu woona ak sellam subhaanahu tawbatahu tawbatahu alayhim taw tawba gim leen defal tuub googu marratayni ñaari yoon la ko la ko la ko la ko la fii awwalil aaya ci début aaya bi wa axiriha daal di koy jeexal mooy cheminement baa ngoog yoon waa ngoog mooy yoonu yàlla yoonu xam-xam yoonu yonent bi alei satu salaam su yoonu yonent bi alei satu salaam yoonu nit ñu baax ni mu ngi nii ci taw ba ngay tàmbalee booy cheminer it ci taw ba ngay jaar boo àggee ci taw ba ngay jaar mu nekk cercle boo xamante ne nii de façon fépp ci fooy jaar mooy da soxla di def taw ba di dellu ci sa borom mu ne moo tax xoolal laqad taaba la tàmbalee ca kaw aaya ba ba mu koy jeexal aaya bi bi mu koy jeexal mu ne summa taaba alayhim innahu bihim raufur rahim mu indiwaat ko mu ne seetlul affaire boobu noonu fa innahu taaba alayhim awwalan ndax dalee na indiwaat awalan bu jiitu nan la mooy moom laa doon naan dina ñëw ci tawba yi lu muy tekki mu ne bi tawfiqihim mais nga ne ko mais tawba boobu njëkk bi laqad taaba allahu ala nabi lan lay tekki mu ne boobu noonu xam nga lan la lan lay lan lay wax foofu bi tawfiqihim da leen a indiwaat delloo silaat bi tawfiqihim ci ni nga xam ne noonu la leen tawfiqale mettre leen à leur disposition ah defal leen tawféex jàppandal leen li tawbati ba ñu mën a tuub parce que du ñépp am jàppandalu mën a tuuba bari nañu nuur ci bàkkaar li tax mënuñ cee génn parce que ñoom dañu insouciant buur yàllaa leen seetaan bi adlihi da leen a bàyyi indi mooy du leen du leen du leen du leen indiwaat jamais ñuy xalaat ci seeni kaat yi dellu ci borom bi du leen ko defal da leen di bàyyi rek ñuy dem moo tax mu ne bu njëkk bi bi tawfiqihim ci tawfiq gim leen defal jàppandal gim leen defal daldi leen yombal li taw ba ñu conscient mën dellu tuub ci buur yàlla mu indiwaat leen mu ne nag mooy lool mooy mu def ñu conscient que ne dañoo war a tuub fa lamma taabu ba nga xam ne nag ci la tuub nag dellu ci yàlla taaba alayhim saaniyan mu daldi leen tuubal deuxième fois boobu nag nan la bi qabuliha ci nangu gi mu nangu seen tuub minhum ci ñoom waaw mooy jaam bi day nekk ci insouciance di def lu noonu buur yàlla yëgal ko léeg-léeg nag ni mu ko koy yëgalee soit benn événement mooy xew mu xam ne lii buur yàlla man lay waxal de lii man la bëgg a yëgal ne boo deful attention gis nga li dal kii te yéen na bokkoon di def caay-caay gii mu ngi nii léegi faatu na ci faatu ñaw gaawal nga dellu ci man nga gis nit ki dellu wa taaballaahu alayhi indiwaat na ko def na mu mu ñëwaat ci boppam delloo si waat boppam wala léeg mu jaarale ko ci ay nit ja léegi mën na ko jaarale sax sa sa doom ngay nekk ci bàkkaar boo xam ne say doom sa doom moo lay wax loo xam ne vraiment nga xam ne wax na dëgg quoi pon mi ma nekke di yàq ñii alal di yàq sama santé ah te borom bi nee na wala taqtulu anfusakum bu leen faat seen bopp ma nekk ci xale bi nag wax na ma dëgg quoi wax na ma dëgg maa ngi rey sama bopp a petit feu waaw ma delluwaat tuub ci yàlla commencé di bàyyi tux waaw nga ñaaw làmmiñ sa doom rappelé la war na loo xam ne wala xale bu ndaw wala koo xam ne dalay leer ne lii nii moom buur yàlla indiwu ko lu dul ngir ma delluwaat nag waaw waaw nga dem conférence waaye di wax mu mel ni waa yow dalaa xam te pourtant masulaa gis a ngi fi ay centaines mais li muy wax da nga naan nii kii kii kii daa am ku ko jox malaaka mi da ko jox sama dossier quoi malaaka mi da koo jox sama dossier ba mu gis ko ndax li muy wax yëpp mu ngi mel ni man lay laala ah. nga di nga nga indi nga ñëwaat loolu mooy taaballaahu alayka buur yàlla moo lay indiwaat waaw ci sa bopp xamal la nga xamaat sa bopp xam ne vraiment war ngaa génn ci nga nekk waaw buur yàlla mi taw féexal jaam bi loolu ginnaaw gi ba jaam bi conscient ci loolu nangu tàllal loxoom di jëf di génn calam ne woon tey rëccu du ci delluwaat di dellu ci moroomam ginnaaw loolu buur yàlla nangul ko loo lële muy tuubam gële loolu lay wax mu ne wa huwa alladhi waffaqahum li fi'liha buur yàlla de moo leen jàppandal woyofal leen mettre leen à disposition yombalal leen tawféexal leen li fi'liha ci ñu mën a def lan tu wa tafaddala alayhim mu def ngëneel seen kaw bi qabuliha ginnaaw ba mu defee loolu ñu mën a dellu tuub waaye mu gëneele leen daldi leen defal leen gëneel bu exclusive mooy nangul leen seen tuub mu ne kon fal xayru yiiw kullahu fal xayru kulluhu minhu wa bi kon yiiw gépp giiw gépp mbaax minhu ci buur yàlla tukkee wa bihi te ci moom lay jaar allahu akbar waaw waaw mooy ne moom moo tax moo tax nit ki li borom xikam yi doon wax al imaam ibn Ataa'illah mooy nit ki warul xool de moom mooy def mais buur yàlla mooy def à travers moom bu defee lu baax bu mu jàpp ne mooy def moo tax kooku buñ koy tagg xam nga ñu ngi doon gis keroog <laughs> bi am Ibnul Qayyim naan eh, tagg gii nag ñu doon tagg yonent bi alayhi salaatu salaam du jalgati defal keneen. loolu exclusivité la ba ma naan la euh, loolu la wax waaye li gën a dëgër mooy mën nañ ko wax keneen mën nañu tagg keneen moom la borom xikam yi di wax ni gis nga waajooju moom buñ koy tagg ki nga xam ne moom moom conscient te xam na xam bu wóor que moom yu baax yi nga xam ne moom mooy jaar ci moom mu koy def du moom mooy def mais buur yàlla moo namm jaarale ay jëf yu baax à travers moom gis nga bu ko nit ñëwee di tagg ndax jëf yu rafet yooyu ay waay yaa tabe allah ji yaa baax allah ji yàlla na la buur yàlla yàggal suñu kanam xam-xam bi bari na leer li ngay leeral bari na amuñu sax fay xam nga loolu ku ñu ko wax koo xam ne àggul foofu moom day gêné wu da ngay gis mu gêné mu gêné wu waaw day nekk ci xat-xat mooy dana at moom mooy bu bu mënula wax waa ji noppi vraiment day xat mais bu dee ne nag waa la joo xam ne àgg na foofu te conscient na loolu te da koy dund xam ne lii may def ci lu baax du man de buur yàlla mooy jëf à travers man moo bëgg a feeñal lu baax. tànn ay jaamam yoo xam ne da ko leen di jaaral à travers ñoom lu baax loolu ba jaam yi gis ko mën a roy ci ñooñu man nag ab tànniif laa rek ci ñoom kon mooy ngóor a gi du man buur yàlla ama tànn lan laa def dama gën gaa yi juddu mu xam ne gii gënuma gaa yi juddu nan laa leen ëppale ba buur yàlla tànn ma lool lu dul fadlullahi gënee lu yàlla keesee la mu xam loolu kon moo tax kooku buñ koy tagg ku koy tagg naan ko waa yooyu xam-xam bi leer na yaa tabe yaa baax moom gisul ne moom lañuy ñuy tagg naan nga gis ko mu toog di kontaan ñu koy tagg bindal ko ay shi'r dik ko wax ay ay poème di ko di ko décliner hein naan ko yow yow chair bi yow mi nga xam ne yaa ñu génn ci grier ak yu mel noonu di wax mu kontaan ku ko gis na ku xamul danaan kii ni mu bëggee gis tël xool ko rek xool ko rek xool ko uhsu fii eh, eh, eh, afwahi fi fi fi fi wujuhil maddahin turab yonent bi alayhi salaam ne sotti leen suuf ci xar kanamu ñi nga xam ne ñooy taggaate kat yi man suuf mu toog xool ñu koy tagg muy ree ah. ñii ñii dañu rëy quoi ndeke yow zalika mablaghuka min al-ilm yow yaa tollu foofu yaw yaa xam lool mais li muy muuñ mooy dafa kontaan lan ci buur yàlla mi nga xam ne moom lañuy ñuy tagg parce que du moom naan lii ñu way tagg mais buur yàlla def moo jaar mooy mbir mi en moom ni mu koy gisee day muuñ kontaan waaw day kontaan gars yi naan fii mën ak bëgg bu paree ne masha allah jazakumullahu xayran yàlla buur yàlla fay leen gaa jàpp ni kii joolal cheikh bi walla diw ak bëggu tag ñu koy tag kii nii ni mu rëy wala iyaazu billah ndeke yaa ngi wax loo xamul de yaa ngi wax loo xamul de parce que moom fi mu nekk newoo fa waaw ku nekk nag ca biiru géej di gis yoo xam ne yow mi nekk ca tafes ga doo ko gis mais manu ngeen a bokk réaction nag ku dugg biir géej gis ak du'a ah yu yànj yi wal jawahira ak yu gànjaru yi génn kooku li mu contempler yow mi nekk ci tafis gi gisoo seeni réaction nag manu bokk kee li ko buur yàlla wan ci boppam à travers jëf yi nga xam ne yu baax yi mu jaarale ci moom moom loolu noonu kontaan jëm ci kontaan buur yàlla mais mi nga moom mi xam ne xaw ne kii lan la defuma dara lu tax mu war maa mën a tànn gëneelam kese la nit ñëw di ko tagg ndax yiy jaar ci moom yi mu gis mu feeñ ci moom mais day kontaan day kontaan ndax xéewalu yàlla la ñuy tagg pas moom du karkaasam boppam bii lañuy tagg mu kontaan <laughs> hein waaw loolu moo tax fal xayru kulluhu minhu wa bihi wallahi léppug yiiw géppug yiiw buur yàlla ci moom la jógee de te ci moom lay jaar ba pare en plus <laughs> loolu am nga borom xikam yi doon doon ko wax naan moom gëneelam ci yow mooy moom moo la moom moo la taw féexal ba ngay def lu baax moo la defal sa xel defal la nga am ndax mu ñëw sa xel rek nga def lu baax du ku ku lu baax ñëw ci xelam def na ko ah. am na ñoo xam ne man nañu am nañu luñ demee Makka ah. am nañu seen xel ñëw na ci dem Makka mais jamais ñu dem màkk yow nag bu yàlla defee man-man gi ne fi nga conscient xam mbir yi ba ñëw di fa dem mais loolu ngëneelu kan la keneen ki loo ko gëne ki nga xam ne moom xelam a ngi ci mais xaaju koo def wala keneen ki gën a pire la mooy ki nga xam ne moom war na ko waaye xelam da cee demul sax ndax moom mu ngi ci pomi ak topp bakkanam ak neex yi nga xam ne mooy yi ko neex rek ak mbiru àddina kooku nan ngi leen gëne ñoom lu dul ngëneel gu la yàlla defal mu la éveillé yee la ci loolu ba pare taw fii tawfiixal la nga mën a dem jox moo la jox li nga demee may la kàttanu dem pousser la ci nga sawar ci jaamu ko ba pare boo demee mu ne la waxal lii lii ma sama jaam bi di alayhi salaatu wasallam jàngal leen ne aje leen nii xudu anni manasikakum jëli leen ci man ni ngeen di jaam ni ngeen ni ngeen may jaamoo hein ni ngeen di defe fii yi ngeen fi war a def jëli leen ko ci man nga moo la ko jàngal borom bee la ko xamal hein à travers ab boo xam ne nee na moo la ko xamal wala ay livre yoo lii ci wàllu aj lépp xéewalu yàlla la nga dem mu ne la booy ñaan Arafat ñaan ma lii waxal baat yi lii ngay wax waxal lii waxal lii waxal lii waxal lii ba pare moom mi la defal loolu lépp ne nag ginnaaw ba ma la defalee loolu lépp fay naa la ci loo xamante ne kenn xamul nu mu toll mais ngëneel ci kan li ci kan la jóge ak ci kan la jaar waaye kon nañ ko ko delloo waaye te bañ koo delloo suñu bopp nañu delloo ngëneel gi fa mu jóge nañu koy delloo mooy di delloo ngëneel gi ilallah moo tax yonent bi alayhi salaam gis nañ ko ci ghazwatu Tabuk bi ñuy wax loolu sax tudd dañ koo junj mooy ndaw sa nga xam ne boroom daam zaaj ya ba mu kiiwee ndox mi ba pare ca baagam yoo yële ba nit ñi root ba naan ba màndi wëgg mu jox waa ji nga xam ne moo amoon ña ne Tabuk la xew ah, ci kaw ña ne Tabuk la xew comme xadiis Seydina Uqba ibn Amir ne dañu faa biddanti woon mais am nañu ne xadiis Seydina Imran bi Tabuk lañ jëwoon am ñu ne bu Seydina Qataada bi mais Abu Qataada al-Haaris ibn Rib'i ansaari radiyallahu anhu waaye lu mu ci man di doon mooy keroog noonu ba mu paree dane ko tooñuñu la te wàññiluñu la sa ndox dara waaye inna allaha huwa alladhi saqaana buur yàlla moom moo ñu naan te pourtant yonent ma le sa sa bu ne woon ma Euh, to nanguwuñ seen yépp man loxo yi ma ci dugal ci leen bi ndox mi génne loolu jubul jub na mais mu ngi ñuy jàllal delloo mbir yi ci yàlla nañuy delloo xéewal yi buur yàllay def xam-xam yeeg am am yeeg man-man yeeg kattan yeeg jëf yu baax yépp nañu ko delloo ci ki nga xam ne alxayru kulluhu minhu wa bi nañ ko koy delloo way nañ ko koy delloo te buur yàlla kat sar dara la ci soxla yooyu dara la ci soxlawul mooy la yonent bi alay saa saa waxoon rek keroog Xunayn waaye bàyyi leen ma joxaat leen ma sama mbalaan waaye joxaat leen ma sama yére biñ koy topp naan ko waaye ak ak sama ak si ma lay naa fayaana waaye yonent bi alay saa saa waaye séddale ñu suñu suñu suñu kii bi waaye suñu suñu màng mi waaw mu naan leen jox leen ma sama yére waaw bu ngeen amoon aw xur bu ma yoon aw xur ci ay gàtt ma war leen koo jox dinaa leen ko séddale te du ngeen ma trouver ma nekk ku nay wala jabaanan wala koo xam ne ku ragal la ne leen yéen mbir mi man lenn rek laa ci am mooy xumus bi te xumus bi ci yéen lay dellu mooy loolu mooy yonenti bale saa faam boroomam <laughs> lay roy foofu mooy mbir yi mooy loolu su dañuy jàngal li ñu ma war a doxale borom bi subhaanahu wa mooy man man nii man nii nii ma ci am ci yéen lay delluwaat rek voilà mooy kon nañuy delloo xéewal gi ci borom bi waaye lañ koy delloo waaye ndax al imaam Ibnul Qayyim moom lay wax fii fal xayru kulluhu minhu wa bi walahu te moom la ñeel di yiiw gi jëf yu baax yi yu baax yi mais walahu moom la ñi moom la ñeel wa fi yadayhi te ci ay ñaari loxoom la ne ah ci loxo yàlla la ne yutihi moo koy jox nag man yashaa'u ku ko soob ihsaanan ci loo xam ne ci ci loo xam ne lu ko neex mooy daw ko defal ngir rafetal la waaw ci ak mbaaxam kese la tegu wa fadlan ak ngëneel gum lay defal waaw mooy sellal la ci mbaaxam kese ak ak ngëneelam ci la teguwaa ah, ci lay tege giiw gi ci loxoy ku ko neex waaye wa yaxrum wa yu wa yaxrumhu wa yaxrimhu moo koy tere man yashaa'u moo koy xañ man yashaa'u ko soob xikmatan ci loo xam ne nag sagesse la boo xam ne moo xam li tax mu xañ ko kii may ko kee li tax mu jël lii may ko kii li tax mu jël kii def ko boroom xam-xam keneen ki mu def ko jaa mu bàyyi ko seetaan ko mu nekk jaahil loolu buur yàlla moo ko xam waaw ndax mbir mi xam-xam jëf yàlla jaamu yàlla toroxlu ci yàlla tuub ci yàlla dellu ci yàlla di torox lu ngir borom bi subhaanahu wa di dellu ci moom nekk awaabun xawaamun sawaam yooyu yépp ay ngëneel la yoo xam ne ci loxo yàlla la ne ci moom la tukkee ci moom lay jaar ci ay loxoom la ne moo koy jox ku ko neex du ci sa ngóoron ihsaanana wa fadlan waaw ak mbaaxam kese ak ak ngëneelam la tegu waaye wa yaxrumuhu moo koy wa yaxrumuhu moo koy xañ may yasha'u ku ko soob ci jaamam yi hikmatan ci sagesse boo xam ne moom moo xam li tax wa adlan ak maandute waaw kenn du ne yàllaa réeral déedéet buur yàllaa ko seetaan mu réeral waaw mooy moo dugalul loxoom ci ay mbiram da koo seetaan ci maanduteem kon nag foofu la wax après lim ci teg mooy da doon tekki wa ala thalathati alladhina xullifu mu ne lool kat fassaraha ka'bun bis sawabi bu sëy naa kamb moo ko tekkee bi sawaa bi ni mu jube mooy nee na waxul ne mooy ba gisoon nañ ko sëy naa kamb ne loolu suñu boroom waxul ne ñun dañoo bañ a dem waxul ne ñoo bañ a dem Tabuk de waxul loolu de mooy ñi nga xam ñun ñi nga xam ne defuñu nit naafiq yi def loolu la tudd tudde ne waala thalathati alladhina xullifu ah hatta idha daqat alayhim al ardu bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum waaw mooy loolu noonu xullifu bopp waxu ci waxuñu ci ne mooy ñàkk dem gi ñu dem Tabuk noo ñàkk def wuuteeg naa féq yi liñ def loolu la borom bi subhaanahu wa di wax foofu nag la imaam Ibn al jeexale mu ne wallaahu a'lam buur yàlla mooy li gën a xam a jazaahu llaahu anna xayran yal ko suñu boroom ak boroom xam-xamu l'islam bi ñii ñëw comme nam ñaare woon ci début ba rek ñi fi masa jaar ñépp mina saxaabati hein te loolu lépp di dellu ci yonent bi alayhi mi nga xam ne moom mooy leer gi moom mooy leer gi moom mooy xam-xam moom mooy xam-xam waaw yàlla na nag buur yàlla fayal ñu ñépp waaw fayal ñu boroom xam-xamu lislaam bi ñi jiitu salafan ak ñi nga xam ne ñooy dund ak ñun ak ñi nga xamante ne nii ñoom xalafan ñuy ñëw suñu ginnaaw ñun ñépp yàlla leen buur yàlla yokk leer di leen yokk xam-xam ci du raw de tierce bu ne ilaa yawmal qiyaama ba yawmal qiyaam di taxaw ah maa qaamatil laylu wan nahaar maa qaamal nahaar fu bëccëg a guddi am yàlla buur yàlla di yokk leer ci suñu boroom xam-xam yi ñi weesu ñi nekk ñun di dund ñun ak ñi nga xamante ne mooy xam nañ leen xamuñu leen waaw ñu ñu xam ci ñoom ak ñu ñu ñàkk xam ci ñoom ba ñi nga xam ne suñu ginnaaw ilaa yawmi diin yal nañu leen buur yàlla fayal ah ñi nga xam ne ñoom la buur yàlla tàggat ñu leeralal ñu mbiri imaam ibnul qayyim rahmatullah alayhi euh, jazaahu anna xayra jazaahu allahu anna xayra yal nañu ko buur yàlla fayal ah fayal ñu tamit sëriñam muy al imaam ibnu Taymiyya rahmatullah alayhi ah, waaw <laughs> moom vraiment euh, al imaam ibnul Qayyim rahmatullah alayhi euh, ak ñoom al imaam al Haafiz ibnu Hajar ñoom ñépp borom xam-xam yépp koo boo limee rek nga kii dañuy yem ci moom ak sëriñam al euh, imaam al Haafiz ak ñeneen ñépp ñeneen ah ndax kat taalibe nag lu mu màgg nag lu mu kii rek bu yoboo boo koy sant nga santaale sëriñ ba waaw loolu lépp nag cant gi mag gi nag gi nga xam ne bu mu bu amee tàmbalit yàlla na mu am fu mu yem kooku nag lin nabi saaxibu siira kooku nag boroom siira bi lañuy sant waaw muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii géejam la te wallaahi li mu wax sànk ne mbir mi nekkul bul foog ne sa jëf yi yi nga jëf mel na ni nekkul ka xatratin ci géej gi waaw waaw du comme toq fii baxrin ci géej lii lépp nag matul toq fraction de toq yu rëy la yu bari millième bi sax un millième fraction yooyu matu ci géeju yonent bi aleyhi salaatu wassalaam saaxibu siira kon ci noonu lañ daanale la imaam Ibnul Qayyim daanale nga gis fi mu yóbbu ah ci delloo lépp ci buur yàlla xam ne lépp moom la waaw bul toog mukk di fëgg sa dënn wala jàpp ne yaa gën kenn wala yow def nga fi lu tax nga bëgg a toog ci boppu nit ñi wala di leen jaamloo ko këyitloo déedéet xamal ne al lu baax rek ah al al fadlu ah almannu lillahi wa li rasuli comme li lamsaar yi waxoon keroog Hunayn waaw allahu akbar kon foofu la yem euh, insha allah ñu nit foofu la ñuy yem parce que yeneen yi waxoon dañ koy def defaale woon nañ ko ci biir walillahi alhamdu wal minna ci jotaay bii di ñëw nag kon lan moo ñu dese tafsiru suuratu at-tawba aay yi nga xam ne wax ci li jóge commencé ci aay 38 bi comme ni ñu ko waxe woon insha allahu taala ba ni saar bi di jeexe di suuratu tawba ah moom la ñuy gis bu soobee suñu boroom subhaanahu wa buñ ci paree daldi revenir ci li nga xam ne moom la al imaam as al xaaji Maalik al cheikh al xaaji Maalik alayhi ridwaanul malik daal di wax ci xilaas ñu daal tëj li jëm ci wàllu xare mi moom alayhi salaatu wassalaam kon nag dox daje e, rendez-vous bi bii di ñëw inshaa allahu taala kon suuratu tawba min al aayati 38 inshaa allahu taala moom lañuy gis ci li suñu boroom subhaanahu wa taala daal xare bii di ghazwatu Tabuk